wala alihi wa sahbihi ajmaina amma baadu fa yaqulu alimamu alxafidu alalamu ceykhu lislam abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshaficiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu salihin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi taasi cashar. wa can ibni Mascuud radiyallaahu ta'aalaa canhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa min nafsin tuqtalu zulman illaa kaana ala bani aadama al-awwali kiflun min damihaa illaa kaana ala bani aadama al-awwali kiflun min damihaa li'annahu kaana awwala man sanna al-qatl muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah ci garab gi mu ñuy présenté ci toolu nit ñu sell ja'alana allahu minhum wa radiya allahu anhum amin mu ñuy indil hadith bi mujj ci bunt bi ndax waxoon nañ la ne bunt bi ñu nekk ah ñaari hadith képp la fi al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala daal di indi yii képp la fi indi ñaari xadis benn bi mooy xadis bi ñu gisoon bii wees mu nekkoon xadisu Seydina Jarir ibn Abdillah al tuddoon nañ ay biram comme niñ ko fi waxe woon avant surtout bi ñuy gis ci wàllu al-mashu ala al lu sax la wala déet mooy après quoi bi aayatul maa'ida bi nga xam ne moo mujjee wàcc Euh, ba ni nga xamante ne waa Kuufa ni leen jaaxale woon xadiisu Seydina Jarir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu yusufu hadihi al umma ko laajee mu ne leen moom man man gis naa yonent ma saa saa mu jàpp masaa ci xuff yi ñu koy wax mu ne mais man damaa man man tuubuma lu dul après Maïda man ginnaaw saaru Maïda laa tuub waxoon nañ la moom Seydina Jarir radiyallahu anhu bokk na ci saxaaba yi mujj ñi mujj dugg ci lislaam laata yonent mi alayhi salaam bi génn àddina kon gisoon nañ xadiisam boobu nga xam ne nit ñi jóge woon fële mbooloo moomu la tumuranke jóge woon ñoom ñépp ci Mudar gàlloo seeni jaasi ak la nga xamante ne moo ci xawoon ba xadiisu man sanna fil islaami sunnatan xasana yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ko tey nag ñu war a continuer hadith numéro cent soixante-douze biñ tàmbalee téere bi ba léegi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi jële ci mawlana ibn Mas'ud muy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib rahmatullahi alayhi Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu sahaaba bu siiw gis nañ ko gisati ko gisati ko walillahi alhamdu wal mu ne anna nabiyya mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama qaala dafa wax laysa nekkut laysa nekkut min nafsin benn bakkan tuqtadu boo xam ne dees na ko faat amul benn bakkan boo xamante ne nii na ko faat de daal di xadafu dundam waaw man te dañ koo faat ci tooñ loolu condition la ndax am na bakkan yoo xam ne dañ leen a faat mais kenn faatu leen ci tooñ sharia ne ñii jaafi sharia faat na leen ñu faat leen ñooñu waxul loolu mais mu ne amul benn bakkan boo xam ne dañ koo tooñ ci tooñ dañ koo rey te tooñ waral rey boo gële borom bi joxewu ci benn benn ndigal suñu faat bakkan boo gële amul benn bakkan bu ñuy faat ci tooñ illaa lu dul kaana ala ibni aadama al awwal kiflun min damiha lu dul gëne doomu aadama ba maam alayhi salaatu wassalaam al awwal bu njëkk ba paa xam nga buñ nee doomu aadama yow man nga yow de doomu aadama laa yow itam doomu aadama fi doon dund mille neuf cent mille quatre cent doomu aadama fi doon dund mille deux cent hijri yëpp doomu la doo waxul koo kii doomu maam aadama direct bi jural boppam lay wax waaw al bu jëkk ba dinañ ci ñëw léegi dina ci am képp lu yen bu diis wàll ab paar lay am bu dara dul wàññi min damihaa ci dereet waajur kooku tuur fa ba àddina di tukki képp ku rey ku masa rey nit fusiller ay nit ñu faat ci tooñ wala rey ay nit ci tooñ lu dul ne doomu maam aadama ci boppam moom ci geño boppam bu njëkk ba day ci am wàll bu rëy waaw min damiha ci deret joojule kooku tuub mel ni yonent lay saar mel ni laaj daa daa xaw a tibb mu leeralal li annahu ndax kat gis nga moom moo mële doomu maam aadama boo mële alayhi salaatu wassalaam kaana nekkoon na awwala man sannal qatl mooy ki nga xamante ne nii mooy ki njëkk teg ki njëkk rëdd aw rey moo njëkk a def li nga xam ne mooy rey waaw waaw mooy moo instauré jëf ju bon loolu ci kaw suuf laata moom rey amuf masu fee am mooy ku njëkk njëkk liggéey waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko solo waaye hadith bi al imaamu Ahmad seen sëriñ solo na ko naka noonu al imaamu Tirmidhi wa solo na ko naka noonu al imaamu Nasa'i wa al imaamu Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alayhim al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom da koo indi ci ñetti bërëb yoo xamante ne nii ci la ko indi wa al imaamu al-Bukhari indi na ko ci. kitaabu ahadiisul anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabu qawlillahi ta'aala wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi xaliifa waaw ci nettali yonent yi alayhimu salaatu wa salaam nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa ta'aala di wax naan waxoon malaaka damay def vicaire koo xam ne mooy say bu ma représentant ku may taxawal ci ku may nekkal ci kaw foofu al imaamul indi na ko fu waaye indi na ko ci kitaabu diyaat baabu qawlillahi ta'ala wa man ahyaaha képp ku dundal mooy pen yi kii yi ñuy jotewu boo rayee nit la ko war a fay buntu ba nga xam ne moom la borom bi nax wa man ahyaaha mooy ko dundal ab ab bakkan loolu mooy la mu doon wax waa banu Israaïl waaye indi na ko ci kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunna baabu ismi man daa ila dalaala te xadiis boobu noonu mu indi foofu moom la al imaamul imaamul Nawawi indi fii du yi mu indi ci ñaar yi ñu la jëkk a wax mais bii mu indi ci kitaabul i'tisaam nga xamante ne kon nag boobu la ñuy wax mu ne haddathana al-Humaydi <laughs> jakaay bii ñu wenn ñu ngi doon gis li al imaamul Nawawi rahmatullah alayhi doon wax <laughs> naan eh, ci xadiis Seydina Jarir bi bi ñuy leeral eh, entre eh, kaddu gi nga xamante ne nii mooy mudhaba waaw ka annahu mudhaba bi sayna jarir ne woon dama gis xar kanam yonent bi saa salaam bi lansaar yi bi jógee am indi benn taxas benn ëmb joxe nit ñi di toppalante wa tataaba annaas summa tataaba annaas nit ñi toppante di def ni moom di jëli di di jëli di ba mu gis ay ay ay jal ñaari jal yu rëy ci ñam ak ay yére yonent may saa saam nee na xar kanam ñam gi yata hël hël yata hëllal yata hëllaloo muy muy leer ah ka annahu leer muzhaba foofu buñ koy gis waxoon na la ne qaala ne eh, eh, bi zalik ka annahu muzhaba huwa bi zalil mu'jama wa fathil ha'i wa ba al muwahhada qaalahu al qaadi Iyaad wa ghayruhu wa sahhafahu ba'duhum fa qaala mudhana bi daalin muhmala wa dammil haa wa bin nuun wa kadaa dabatahu al-Humaydi waxoon naa la al-Humaydi bi al-imaam an-Nawawi tudd fii bokkul ak nag al-Humaydi bi waxoon naa la ne bokkul ak al-Humaydi sëriñ al-imaam al-Bukhari <laughs> voilà quelle transition ma sha Allah Allahu akbar <laughs> voilà mooy hadith bi ñuy gis li ci tegu ci kitaabul i'tisaam ci moom nii la ko jële sinon yeneen ñaar yi nga xam ne moom la ko indi yiñ la wax kitaabu ahadisul eh, anbiya ak li nga xamante ne nii mooy kitaabu diya foofu jëlewu ko ci imam al-Humaydi waaye bi nga xam ne nag moom mooy lafz bi texte bi mooy kaddu yi yi al imam an-Nawawi indi fii ci Riyadus Salihin radiyallahu anhum loolee kaddu yooyu bi ko al imam yi eh, imamul Bukhari moo ko soloo même imam Muslim soloowu ko ci kaddu yooyu imamul Bukhari moo ko soloo ci kaddu yii boobu nag moom la jële ci al-Humaydi mu ne haddathana moom al-imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi alayhi mu ne haddathana al-Humaydi mu nekk ñu nettali moom al-Humaydi di Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ah, muy Abu Bakr al-Humaydi al-Qurashi al-Asadi al-Makki rahmatullahi alayhi qaala te moom mii la am imam al-Bukhari premier hadith ci Sahih bi moom mii la ci moom mii la ko jëlee sëriñam bii nga xam ne euh, euh, àndandoo la woon ci al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi moom al imaam al-Humaydi rahmatullahi alayhi voilà moom ay àndandoom lañ taalibe lañ ci al imaam al al al al al dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo jële fiqh xam-xamu fiqh jële ko ci al imaam al imam ah di Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahmatullah alayhi moom mii la al imam al Bukhari njëkk indi xadiisam ci sëriñam yi comme que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ne woon qaddimu Qurayshan jiital leen Quraysh te bu leen leen jiital waa Quraysh bu leen leen jiit al imam al Bukhari bi muy bind rahimahullah Allah Allah bi muy bind eh, Sahih bi mu xool ci sëriñam yi. ki ci gën a màgg te dëkkoon Quraysh te dëkk dëkkoon Makka mu daal di jële premier hadith ci moom mu ne haddathana al-Humaydi al-Humaydi boobu nag moo nekk nii fii itam moom moo ko nettali mu ne kon haddathana al-Humaydi mu ne kon ci ñu nettali mooy al-Humaydi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne nag ci ñu nettali mooy Sufyaan Makka lañ ne woon ah moom Sufyaan ibn Uyayna loolu la pour nga xam ban Sufyaan la Ah, ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad nga xam ne cosaanam comme niñ la ko waxoon Kuufa la waaye Makka la dëkkoon qaala mu ne haddathana al-A'mash mu ne ki ko nettali mooy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili al-Kuufi ah, rahmatullahi alayhi an Abdillahi ibn Murra mu jël ko ci Abdillahi ibn Murra al-Hamdaani al-Khaarifi al-Kuufi moom itam waa Kuufa la da ngay gis ci kaw waa Makka ci suuf ñi ngi tegu al waa Kuufa ana alhamdulillah an Abdillah mu jëla ko ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman rahmatullah alayhi annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laysa min nafsin tuqtalu zulman illaa kaana ala ibni aadama al-awwali kiflun minhaa wa rubbamaa qaala Sufyaan min damihaa li'annahu awwalu man sanna al-qatl li'annahu awwalu man sanna al-qatl awwalan voilà fële ci riwaat bi dañu am li'annahu kaana awwala man sanna al-qatl voilà kon nag mu ngi noonu mooy fii la ko indi kantaan ak ñu ñëw al imaamu muslim rahimahullah moom ci benn bërëb kese la ko indi moom al imaamu muslim mu ngi ko jëndi ci kitaabul alqasaama wal muhaaribuuna wal qisaas wad diyaat baabu bayaani ismi man sanna al qatl mu ne abu bakr ibn abi shayba mu abu bakr ibn abi shayba mi muy abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah, di Ibrahim ibn Usman al-Absi al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr bu jëlog benn sëriñ moom lu ñu ko tudd bari na mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kharifi al-Kufi rahmatullahi alayhi wa lafdu mu ne nag kanta kaddu yi meen di fii libni Abi Shayba sama sëriñ bi ma njëkk a tudd di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu ibn Abi Shayba moom moo ko solo qaala mu ne ñoom ñaari men haddathana Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di Abu Muawiya rahmatullah al-Kufi moom itam ci waa Kufa la bokkoon an al-A'mash mu jëla ko ci Sulayman ibn Mihran al-Kufi gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Murra moom itam gis nañ ko sànq al-Hamadani al-Kharifi al-Kufi moom itam gis nañ ko sànq an Masruq bi an Masruq mu jële ci euh, ki nga xam ne mooy Masruq Masruq ibn al-Ajda'i Masruq fii muxadram la woon waaw Masruq kaana min al muxadram mooy ne moom Masruq en fait dafa fekke euh, riwaay imaam al Buxaari bi te su tawul ci la woon bu dee waxuñu ko Masruq an Abdillah Masruq mi rahmatullah alayhi mooy fekke na dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu ko woon a gis muy Abu Aisha Masruq ibn al-Ajda' Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i rahmatullah alayhi Abu Aisha moom itam al-Kufi Kufa la newoon bokk ci taalibe yu mag yi Sayyidina Ibn Mas'ud waaye ak Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon nag mu ne an na mu ne an Abdillah mu jël ci Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tuqtalu nafsun zulman illaa kaana ala ibni aadama al awwali kiflun min damihaa li annahu kaana awwala man sanna al qatl nga ne ne fii jege naag bi ma ne bii daa am laa tuqtalu nafsun te bi ñu am ci euh, riyaad bi laysa min nafsin tuqtalu zulma loolu riwaay bi ñu génn ci Seyna euh, euh, imaam al-Bukhari moom la gën a jege léegi bi nga xam ne ci leen di lii mu ne wa haddathanaa imaam Muslim ne hadith bi nettali nañu ko ah. Usman ibn Abi Shayba muy grand frère Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba mi mu jëlee hadith bi sànq frère am mooy da koo jëlee ci kii rakk jëlee ko ci rakk ji jëlee ko ci mag ji moom la naan wa haddatha xam nga ne nag ci kaw haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba fii nag mu ne hadda wa haddathanaahu te nettali nañu ko ba léegi Usman ibn Abi Shayba di Usman ibn Abi Shayba moom mooy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman moom mii frère la woon. ci euh, euh, ki nga xam ne mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba kon mu ne moom nettali na an Jarir mu jël ko ci Jarir ibn Abdil Hamid al-Kufi al-Qadi mooy euh, moom juge la woon rahmatullahi alayhi léegi mu ne xaawa haddathana te nettali nañu ko ba pare ba léegi suñu beneen sëriñ Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim Abu Yaqub mooy moom la Ishaq ibn Rahawiya moo nekk noonu kon mu ne moom itam ci suñu sëriñ yi ci sëriñ imam Muslim solo na ko jëlee nañ ko tamit ci moom mu ne akhbarana Jarir mooy Jarir mi la wax la noonu wa Isa ibn Yunus de Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq taali kii muy as-Sabi'i alhamadaan yi ñoom itam kuufi la woon te famille bu barkeel ay yahud lañu woon ci ci cosaan waaye nekk ay boroom xam-xam yu rëy rëy rëy rëy Ishaq eh, muy Ishaq ki ki eh, eh, Yunus Isa ibn Yunus voilà Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq voilà <laughs> voilà Isa ibn Yunus mu ne ha imaam muslim tegaat foofu ne am na suñu beneen sëriñ bu ñu ne wa haddathana nettali na ba léegi ibn abi omar suñu beneen sëriñ di muhammad ibn yahya ibn abi omar al-adani al-hafiz al-makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu sufyaanu muy sufyaan ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilali ñoom ñëpp an al-a'mash suñu jële ko ci sayyidina sulaymaan Eh, eh, eh, ibn Mihram al-Kahili al-Kufi bi hadha al-isnad yi ci sanad bi nii kon mu ngi noonu kon nii la ko al imam ñaari imam yi daal di indee nag nañu insha allahu taala daal di ñëw ci affaire bi mooy yonente bi alei satu kon mawlaana Ibn Mas'ud dane yonente bi alei satu salam nee amul benn bakkan bu ñuy faat ci tooñ lu dul ne doomu aadama bu njëkk ba dina ci am yenn bu diis gàmm ci ci bàkkaar boobu waaw ab wàll lu tax parce que parce que moom mooy ki nga xamante ne moom moo sos mooy ki njëkk def bàkkaar boobu ci kaw suuf moo ko fi njëkk a rëdd yoon woowu moo ko tëral mooy rayaate ndax moo rayoon frère am léegi comme mooy kan koo ko raye woon mooy Qaabil Qaabil Qaabil qaabil moom moo faatoon haabil haabil lañu faat qaabil mooy ki faat waaw kon loolu nag mooy li gën a siiw même bu dee am na yenn boroom xam-xam yoo xam ne dañoo def axe mooy dañ ne haabil non haabil moo faat qaabil moom moo faat qaabil frère am mais loolu dëgërul li gën siiw en tout cas mooy nekk ki commencé xaa <laughs> ah, jàppe ko noonu boo bañee juum ki ki turam commencé xaa xatlu ke turam commencé xaa moo ko njëkkat <laughs> xaabil moo faat haabil <laughs> voilà boo ko jàppee noonu rek mooy loolu doo ko gaaw fàtte boo daal boo fii mu ne buñ la nee mais ñaari doomu maam aadama yi kan moo ci faat alayhi alayhi salaatu wasalaam kan moo ci faat moroomam xoolal kan la turam commencé xatlu rek xaa nga ne kon xaabil la voilà <laughs> kon kon xaabil mooy ki nga xam ne moo faat Euh, ki nga xam ne mooy Haabil loolu nag lan moo ko waral lan moo ko waral lool de boroom xam-xam yi euh, dañuy wax ne ci seen tafsiir yi dañ koy tudd ah li taxoon Qaabil daal di woon fat euh, rey mbokkam mi Haabil mooy ne Seydina Adam alayhi salaam mii seen baay ñoom ñaar li mu doon def temps yooyu loolu moo doon sariya bi moo doon dox. ndax ñoom dañ doon juddu par ay ay ay seex ay jumeaux kenn ki góor biir bu bu yaay ah, Hawa alayhi salaam bu juree bu juree benn buy jur day am ñaari doom kenn ki góor kenn ki jigéen bu amaat bu juraa bu ëmbaatee amaat benn doom bu góor benn jigéen léegi nag pour la continuité nit ñi di dund ci kaw suuf di bari ci kaw suuf wa basta fiihimaa rijaalan kasiiran ah innaa xalaqnaakum min na yaa ayyuhan naas te ñaal beenu li nga xamante ne mooy euh, suuratu nisaa yi suñu borom tabaaraka wa taala dane woon yéen yéen nit ñi yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum ragal leen seen borom alladhi mi nga xam ne xalaqakum ah moo leen bindu gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn ah, ko jotaay bi ñu génn bi nga xam ne moom la Seydina euh, kii di wax euh, Jarir radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xutba mooy moo leen bind ci benn bakkan min nafsin wahida wahida wa xalaqa minha zawjaha mu bind ci bakkan boobu di sayyidatu sayyidina adam zawjaha peeram li koy ñaareel muy soxnaam di sayyidatu Hawa wa bastamu wasaare minhuma ci ñoom ñaar rijaalan ay góor kasiiran yu bari wa nisaa ay jigéen yu bëree bëri léegi nag loolu nag ngir loolu mënoon a nekk nit ñi di bari ci kaw suuf mooy il fallait sëy am léegi nag ki nga xam ne mooy ëmb bu njëkk bi góor ga juddu ak jigéen boo gële ñoom dañuy échanger beneen ëmb bi bi ñeneen ñu juddu góor boobu jigéen bële jigéen bi nga xam ne moom daa daa daa bokk ak góor bi bokkal la ëmb ko manu koo tax mais keneen ki nga xam ne bokkul ak moom biir kooku lañ kooku lañ koy góor boobu lañ koy may jigéen boobu ñu may ko beneen góor bu fële léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne bi loolu loolu moo doon am ñoom xamoon nañ ko sauf que nag Qaabil bi nga xaman ne nii moom ci la euh, bon moom ki mu juddoo ndóol jigéen bi mu juddoo ndóol dafa rafet lool alors que Haabil jigéen bi mu juddoo ndóol rafetul léegi maam Adama alayhi ne ah mbir mi comme ni ngeen ko xamee borom bi loolu la wax borom bi loolu la wax ne li nga xam ne moom la ñuy def mooy. yow mi yow sa jumeau bi sa sa sa jumelle bi sa jumelle bi mënoo koo takk mais keneen ki mooy takk sa jumelle yow nga takk jumelle am Qaabil ne wax yow mu jalouse ci affaire bi ne wax yow la ah kii ju kii jumelle am rafetul <laughs> <laughs> waaw mu bëgg ne non man moom laay takk man sama jumelle bi ma bokkal biir laay takk ah Seydina Adam daal di koy tere waaw. léegi nag bi mu invité Seydina Adama alayhi salaam ne waa léegi comme que noonu la dem yéen ku nekk ci yéen na saraxe na ut loo xamante ni koy jéem ngir borom bi qurbaan bi loo xam ne da koy def ngir yàlla te jamono yooyu loolu ngir nan la doon xamee ne nan léegi kon mu ne leen ay wa léegi kon ku nekk na saraxe te loolu niñ ko doon wone ne xam ne nangu nañ ko mooy safara si moo doon ñëw lekk ba nga xam ne moom la man léegi nag bi ñu defee loolu ah léegi Qaabil comme que moom am mbay la yoroon boroomu mbay la woon mu daldi euh, jël ci mbayam bi ci mbay daal di ciy def daal teg dañ koy teg ci fenn ëpp tund nga teg fii ko ko keneen teg fee kanta Haabil moom boroom ay jur la yoroon ay ay gàtt mu daal di jël benn am kuy mu baax moom ne moom lay def kurban léegi bu ku nekk tegee lim teg safara si daal di ñëw lekk li nga xam ne mooy gàtt bi ñu xam ne moom lañ nangul waaw loolu nag moo gën a indi nag teewul xaabil moom lool lool lool lool lool ko dal taxul mu sanga abi dara waaw mu continuer nag ci la insister que ni ba ni nga xamante ne nii ci la faate ki nga xamante ne mooy mbokkam bi hein mooy Haabil euh, euh, euh, te loolu nettali boobu euh, alquran rahmatul euh, kii daal dina koy euh, nettali na ko waaw bi ci suratul maida bi borom bi tabaraka wa taala bi wax ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim naan watlu alayhim naba ibni adama bil haqqi in qarraba qurbana إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liyaqtulak inni axaafu allaha rabbal aalamiin inni uridu an tabuu'a bi ismi wa ismika fatakuuna min ashaabin naar wa zaalika jazaa'u zaalimiin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha mina al-khasirin faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhihi qaala yaa waylataa a'jaztu an an akuuna mithla haadha al-ghuraab qaala yaa waylataa a'jaztu an akuuna misla haazal ghuraabi fa uwaariya saw'ata axii fa asbaha minan naadimiin min ajli zaalika katabnaa alaa banii israa'iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ard aw fasaadin fil ardi fakaannamaa qatala annaasa jamii'an wa man ahyaahaa fakaannamaa ahyaa an-naasa jamii'an wa laqad jaa'athum rusulunaa bil-bayyinaati thumma inna kathiiran minhum ba'da dhaalika fil ardi lamusrifuun. aaya bii muy aaya vingt-sept ba aaya trente-deux ci suuratul Maa'ida suñu borom ne watlu di nettali nettali bii yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne kenn amul benn bakkan ah bu ñuy faat ci tooñ lu dul ne bakkaar wu ba dina dellu doomu maam aadama bu njëkk ba di xaabil ma faatoon dina ci am cër ci faatu kooku ba yawmal qiyaama ndax lu tax ndax mooy ki fi njëkk a tëral yi ñu rey moo ko fi njëkk a def Allahu akbar mauvais investissement mu ne nag watlu suñu boroom ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal alayhim ci jaam yi leeralal ñoom naba abnay aadama bil haqq histoire nettaleeb ñaari doomi maam aadama yi alayhim assalaatu wassalaam bi haabil ak qaabil bil haqq ci dëgg nag waaw ci dëgg nag waaw waxoon nañ la alquran nettalee alquran dëgg la de waaw maa kaana hadiisan yuftara amul c'est impossible dafa la koo xam ne man la nekk benn ci nettali alquran yi boo xam ne dañ koo sos mukk waaw kon nag mu ne kon nag bil xaq nettali leen seen nettali ci dëgg une keroog bi nga xam ne qarraba qurbana ci lañu jegeñu je bëgg jegeñu yàlla ci la nga xam ne moom lañu joxe ngir yàlla nangul leen te loolu ci nettali ba la mufassiruna yi di wax fu mel ni ñoom al-Assubi wax nañu ko ci seen tafsir rahmatullah alayhi ak ñeneen ak demee ci suuratu ci saaru euh, yi yi nettal yi du mu tudd mufassiruna yi waat bi ah léegi mooy ci kaw bi Seydina Adam alayhi salaam ne waaw bi mu leen waxee li mu leen wax ci wàllu kii moo war a denc kee ah Qaabil contesté mu ne leen kon nag ah jël leen ngeen daal di saraxe. ñu daal di ut ko ut leen lu ngeen jege ñu loo seen borom te ni ñuy xamee ne borom bi nangu na ko mooy safara si day ñëw lekk loolu moo mas a am waaw moo tax xeet yonente mi alayhi salaatu salaam kese même xatta buñ jógee xare sax jóle jóge xare lañ fay jële loolu dañ koy teg bu dee borom bi tabaaraka taala nangu na ko dañ koy jël euh,